faatoon nañu kom <clears throat> nim ko waxe woon seydina Zayd ibn Haarisa ibn radiyallahu taala anhum ginnaaw gi <clears throat> keneen daldi jël li nga xam ne mooy raaya wi di seydina Abdallah Jaafar ibn Abi Taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaa après moom ki nga xam ne moo jël raaya gi mooy Seydina Abdallah ibn Rawaha al ansaari radiyallahu taala anhum wa ardaahum <coughs> ñoom ñépp faatoon nañ leen bi nga xamante ne ci lañ leen faat ci la ko seydinaa ki nga xam ne mooy Saabit ibn al-Aqram radiyallahu anhu daldi jël li nga xam ne mooy drapeau bi axu Banil Ajlaan radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam ci jataa bi weesu walillahi alhamdu wal mu wax nit ñi ne leen ayyu yaa ma'shar al muslimiin istalihu ala rajulin minkum mu ne leen yéen mbooloom jullit ñi dëppoo leen kenn ci yéen seet leen xamante ne nii moom ngeen di dëppoo daal di koy jox li nga xam ne mooy drapeau bi ñu ne ko yow jël ko mu ne mukk jëluma ko lu dul ngeen seet ku ngeen koy jox am na ci yeneen riwaaye comme niñ la ko waxe dafa ñëw jox ko seydina Xaalid ibnul Walid ibnul Mughira radiyallahu taala anil jamii seydina Xaalid ibnul Walid ne ko man jëluma drapeau bi yow téye ko ndax yaa ma ëpp yaa ma jiit ci lislaam waaw yaa ma njiit ci lislaam nga gis ni ñuy terale respecter li nga xam ne mooy njiit ci lislaam mu dee ñun mooy ku la jëkk a ci diine ji moo la ci jiit waaw <coughs> xam nga li ñuy tuddal Seydina Xaalid ibn al-Walid moo gën a siiw Seydina Saabit ibn al-Aqram waaye Seydina Saabit ibn al-Aqram kaana min fudalaa'i saxaabati rasuulillah alayhi salaatu wassalaam <coughs> ndax comme niñ ko gisa moom fekke na xare yi alayhi salaatu moom ak alayhi salaatu wassalaam fekke na Badr xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp ñooñu kenn ëpp leen gëneel waaye taxu koo siiw comme ni nga xam ne noonu la seydina abu suleymaan xaalid bnul walid sayfullahi radiyallahu taala anhu siiwe <coughs> gisoon na ñu ngi woon ci riwaay imaam ibn isxaaq mu ne nag bi nga xam ne ci la jullit ni d'accord ba jox Seydina Xaalid ibnul Walid drapeau bi ci la def battre en retraite ngir lan ngir mën muccal armée bi ndax kat amaamahum jayshun aramram ndax kat comme li Seydina Abu Hurayra waxoon ci xadiisu imaam al bu da'if bi mu ne dañoo fekk maa laa qibala lana maa ci ay soldaar ay nit bariwaay romain yeeg seeni alliés ci arab yi loo xam ne kenn mënu leen a dékku ba Seydina Saabit ibn al-Aqram radiyallahu anhu ñun mu ne ko déedéet mu ne ko boo ko fekk woon di nga xam ne <clears throat> ñun buur yàlla duñu jox ngañaay parce que ñoo ëpp moo tax kon foofu lañu yemoon seydinaa xaalid ibnul walid abu suleymaana fi riwaayati imaam ibn isxaaq ibni yasaar raxmatullahi alayhi alayhi wa raxmatullahi alayhi wa anabi anhu wa anabi mu ne kon mu def baat en retraite seydna Xaalid ibnul Walid thumma hatta insarafa min naas ba ni muy dëppe ak armée bi loolu mooy li imaam ibn Isaaq solo ci riwaayu kan mu ngi ko jële ci Seydina mu ne riwaayu bu wér biñ la waxoon mu ne woon xaddatani Yaxya ibn Abbaad ibn Abdillahi ibn Zubayri an abiihi Abbaad qaala xaddatani abii alladii arda'anii te moom ci beneen riwaaya ba mu ne woon wa kaana te moom moom dafa fekkoon ne moom moomu fekke woon na li nga xamante ne mooy ne woon na Mu'ta <coughs> fekke woon na ko defoon nañ taxrij bu xadiis boobu comme l'imam al-Haythami waxoon ne ci gàttal ci al-Majma' rawahu at-Tabarani wa rijaluhu mu ne imaam at-Tabarani soloo na ko te góor ña nekk ci càllale bi ñu dëgër lañu gis yeneen riwaaya yoo xam ne wute nag riwaaye imaam ibn isxaaq bi waaye nañu kontine ci imaam ibn isxaaq ba lañuy dugg ci lool kon ginnaaw loolu imaamul siyari wal maghazi imaam muhammad ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi eh, <coughs> alayhi wa raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne walamma usiba alqawm qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fima balagani mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu faat alqawm mooy seydina zeyd bnu xaarisa seydina jaafar bnu abi taalib ak ki nga xamante ne ni mooy sayyiduna abdullah ibn rawaxa radiyallahu taala an iljamia mu ne qaala rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa wax ci saase fekk mu ngi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wal jaysh fi shaam bi mu'ta fekk armée bi moom mu ngi Sham nekk fi nga xam ne mooy Mu'ta mu ne yeneen ci li nga xam ne moo ma jote comme information moom laa jote moom laa am moom laa recueillir comme information man imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi léegi nga ne ma eh, <coughs> ah sa càllale bi moom dese naa wér de <coughs> ginnaaw comme que jotoon nañoo gis lenn ci mbiru xadiis te siira bi ay xadiis la léegi nag imaam ibn bu waxee fii ma balagan yi te moom fekkewul gisul sax ku fekke ku fekke xew-xew boobu kon mooy mbir mu wérul yaa rupture balaa xam la ko soloowe dañ naan la dëgg la riwaayaam bi moom wérul waaye imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi soloo na ko ci at-Tabaqaatul Kubra te imaam al-Haythami tudd na ko ci Majma'u Zawaa'id mu ne rawaahu tabaraaniyu wa rijaaluhu thiqaat comme li mu waxoon fee mu ne rawaahu tabaraaniyu imaam moom imaam alhaythami mu ne rawaahu soloo na ko at-tabaraaniyu imaam at-tabaraani wa rijaaluhu te góor ñi nekk ci càllale bi thiqaatun ñu dëgër lañu kon loolu mooy wan na kon xadiis bi li imaam nisaax di wax même bu dee càllaleem moom wérul wér na feneen kon lan la yonent ci la salaatu salaam wax mooy dafa nettali jullit ña nekk Medina li xew ci champ de bataille bi ci champ de bi loo lan la wax mu ne axada Zayd ibn Haarisa ta ta ta ta kii nu tudd te xadis bi après dinañ ñëw ci xadis boo xam ne imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moo ko soloo ci kitaabul Maghaazi boo xamante ne day dëggal li nga xam ne mooy waxu imaam Ibn Isxaaq bi riwaayam bi bu doon képp kott dañoo yemoon sax ci càllaleen bi nga xam ne wérul imaamul Buxaari soloo na loo xam ne rahmatullah alayhi loo xam ne day dëgëral waxu riwaaya imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ndax même sens bi lañoo bokk lu ñuy wax kon nañ jël bu imaam ibn Isaaq ba pare mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam wax mbooloo mi waaw waaw dinañ ci indi ay riwaaya peut yu xaw a bari ci côté bii comme riwaaye imaam al-Waaqidi moom it soloo ko bi mu naan yonent mi alayhi salaam dafa laaj da wax saxaaba yi ne leen est-ce duma leen nettali li nga xam ne moo xew ci seen arme bi seen mbokk yi dem xare ji fële ca Sham am boo xam ne dafa woote ba nit ñi ñëw wax leen lool laaj leen lool ñu ne ko xëkkëy ah, waaw dinañ ñëw ci yu mel am na yeneen riwaaya yoo xamante ne nii incha allah dinañu ko gis kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne axada raayata zayd ibn xaarisa fa qaatala biha xatta qutila shahiida biha xatta qutila shahiida kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu wax am na boo xam ne dañ dañ al dafa wootelu ñu ne as-salaatu jaami'a mooy buñ bëggoon a dajale nit ñi ngir ñu ñëw dañuy wax loolu ñépp ñëw ngir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam passé message boo xam ne bu am am solo la bu ñépp war a fekke wala lu ëpp ci jullit ñi mu ne leen axada raayata Zayd ibn Haarisa mu ne ba bi ma joxoon Seydina Zayd moo ko mujj moo ko continuer fa qaatala mu xareek noonu shaam yi xatta qutila shahida koy faate mu nekk martyr waaw mu ne ginnaaw gi axadahaa ci la ko jële jaafarun Seydina jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu fa qaatala biha xatta qutil mu xeex pour défendre drapeau yonent bi aleyhi salaatu salaam xatta qutila ba ni nga xamante ne noonu lañ koy faat mu nekk shahidan mu nekk shahid waaw ñoom yonent bi aleyhi salaatu salaam mi nga xamante ne nii mooy le seede ultime moo leen seedeel ne ñii ay shahid lañu ay martyr lañu allahu akbar kam muridul xayri lam yusib ñaata yoon ngay gis nit ku bëgg yiwu bëgg lu baax mais du ko jote ndax bëgg dara rek bëgg dara rek taxul taxul nga am ko kam muridul xayri lam yusib ñaata yoon ngay gis ku bëgg yiw waaye du ko jote waaye du ko jot ndax lu bari ci nit ñi gaa yi duñu dëggu ay kii d'inten pro ay kii d'intention rek la waaw mais daanaka gëmuñ li ñuy wax waaye ñii ñoom deñ nañ ci loolu yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xamante ne nii mu seedeel yiw yiw nga moo ne axada raayata Zayd ibn Haarisata fa qaatala biha hatta qutila shahiidan thumma axadaha Ja'farun fa qaatala jël na drapeau ba di xare ci suufu drapo boo bële di ko défendre comme ni ma leen ko joxe woon te dénkaane woon leen mu xare ci ba ni ñu koy faate mu nekk martyr mu ne summa ginnaaw seydinaa Zayd axadaha Jaafarun seydinaa Jaafar moo ko jël fa qaatala biha mu xare sous le drapeau de hatta qutila ba ni koy faate shahidan mu nekk martyr qaala imaam ibn Isxaaq ne summa samata rasulullah sallallahu alayhi wa sallama xatta taxayyarat wujuuhul ansaari wa dannuu annahu qad kaana fi abdillahi ibn rawaxata ba'du maa yakrahuun mu ne bi mu waxee lool nag yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne tekk mu ne tekk xatta taxayarat wujuhul ansaar ba ni nga xam ne ci lay soppeekoo xar kanamu waa lansaar yi ci te xam nañ ne ki ci tegu ci ñoom la bokk mooy rajulun min al ansaar wa huwa abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala ansaari mooy yow nouvelle bi nga xam ne eh, wa zannu ñu yaakaar ne annahu qad kaana fi abdillah ibn rawaha ba'du ma yakrahun ñu eh, mbaadu abdullah ñuy njort ne mbaa abdullah suñu waaji daa am lu ko dal leen li nga xam ne bëgguñoon mu dal ko mooy du ne dañ koy xaj bëgguñu mu nekk martyr mais ku dem xare ku nekk di yónni sa jaboot ci xare walla say mbokk bëgg nga buñ demee ñu amaan nga ñu am ngañaay ñibbisi waaw moo tax suñu borom di ñu sant ñuy ñaan ñuy ñaan buur yàlla di ko ñaan ngañaay tekkiwul ne dañ ne yàlla na bu bu moom daal yii martir moom bu mu ko doon nee non du foofu waaw ñu ragal njortu ne é mbaadu Abdallah ibn Rawaha moom li ñuy bañ leen mbaa du moom moo ci tegu ñoom lamsaar yi mu ne summa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi bi mu ne tekk ba xar kanamu euh, yi commencé di soppeeku yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne summa axadaha abdullahi bnu rawaxata fa qaatala biha xatta qutila shahiida radiyallahu taala anhu mu ne summa ginnaaw gi axadahaa jël na drapeau ba abdullah ibnu rawaxa seydina abdullah di doomi rawaxa fa qaatala bihaa mu défendre drapeau ba xatta qutila ba niñ koy faate shahiidan mu nekk martyr ah kon loolu la yeneen ci ma lay saab saab wax léegi mu ne summa qaala yonent bi teg ci ne di la ci yeneen riwaaya yi ngi ci riwaaya imaam al Buxaari imaam Ibn Isxaaq boo demee ci siiratu Ibn Hishaam di ko fa fekk yonent bi alayhi salaatu ne summa qaal mu ne laqad rufi'u ilayya fil janna fiimaa yara an-naa'imu ala min dhahab fara'aytu fi sariiri abdillahi bni rawaxata izwiraaran an sariiray saaxibay fa qultu amma haadaa fa qiila lii madaya wa taraddada abdullahi bnu rawaxa bacda taraddudi summa madaa waaw yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne teg ci ne laqad rufi'u ilayya fil janna yëkkatil nañ ma leen ñoom ma leen di gis biir aljana allahu akbar allahu akbar gis nga monde yi ni mu wutee ñee ñu nga fee faat nañ leen léegi yonent mi alei salaatu salaam ne man gis naa leen biir aljana fii maara an naa im yëkkatil nañ ma leen ba ma gis leen biir aljana ci li nga xam ne mooy kuy nelaw moom lay gis comme si comme kuy gént li muy gis kuy nelaw mais ru'yal anbiya haqq waaw waaye te loolu gisoon nañ ko ci début révélation ba mooy géntug yonent alayhi salaatu salaam xaq dëgg la te waxyu la mu ne ala sururin min dahab maa ngi leen gis ñu nekk ci ay lal yoo xamante ne ci or la ca lañu nekk ca biir aljanna fara aytu fi sarir abdullah ibn rawaha zwirara nee na nag bi ma gisee ñoom ñett ñooñu sayyidna seydna jaafar ak seyiduna abdullah ibnu rawaha ma gis leen biir aljana ñu nekk ci kaw lal yoo xam ne lal anoor la lalu wurus la raw wurusu ngalam or bu raw wurusi ngalam ab wurusu fu wurus wurusee ci àldina bi nee ma gis nag ci lalu Abdallah ibn Rawaha bu or boo bële ma gis ci benn wengal mu xaw a weng tuuti an sariray saaxibihima saaxibayhi wëlliif ñaari lalu àndandoom yi ñi nga xamante ne mooy Seydina Zayd ak Seydina Jaafar ñoom seen lalal moom dara amul benn weng gu ci am waaye bu Seydina Seydina Abdallah ibn Rawaha man alayhi salaatu wa ma gis mu am ak weng weng gu ci ne fa qultu ma laajte ci bi ma biñ ma leen wane comme ci lu ku gént yi gis mooy neewul ne damaa gént mais comme voilà mais comme loolu la fii maa yaral naa im waaw ci gént la waaw nee na ma ne leen xam nga nañ toog nii wala xaw a gëmm comme lan am na lu siiw lu mel noonu mais xadis bu siiw bu Seydina Anas ci saar yi nga xam ne mooy sa yi naan saar yu gàtt yi boo xamante ne noonu la def dafa toog ak nit ñi saxaaba yi radiyallahu anhu toog mu mel ni kuy nelaw tuuti après mu jekki di muuñ li muy wax mu ne jox nañ ma euh, li nga xam ne mooy alkawsar la doon wax ci la doon wax naa inna na alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al abtar comme lu mel noonu la woon kon mooy ci gént googu nee na bi ma gisee lalu Seydina Abdallah ibn Rawaha mu xaw a wéngalu contrairement lalu ñi nga xam ne ñooy mbokkam yi Seydina Zayd ak Seydina Jaafar fa qultu ma ne amma hada ma laajte ne waa lan moo waral lii moom lalam am ak weng wenglu nee na fa qiila lii ñu ne ma ci biir gént gi madoya boo gisee ñoom seen lal Seydina Zayd ak Jaafar amulug weng-wenglu ñoom bi xare bi tàmbalee ku ci nekk ba nga yoree drapeau bi déngi déngi woo mooy trébuché woo te tamit sa xel lool xalaatu ci dangaa foncer directement ci biir nit ñi ci biir noon yi ba nuñ leen di faate mu ne waaye kanta Abdallah ibn Rawaha taraddada Abdullah wa taraddada Abdullah ibn Rawaha arda taraddudi thumma mada seanta seydna abdullah ibn rawaha moom mu daal di eh, eh, mu daal di lan déngi déngi genn déngi déngi mooy mu xaw a mooy comme li li ko daloon li mu waxoon lenn déngi déngi summa ginnaaw gi mada mu daal di door a def xam nga loolu la waxoon ci way wa loolu la doon way bi mu gisee bakkanam mel ni daal sawarul ci mbir yi mu naan ko aqsamtu ya nafsu la tanzilanna la tanzilanna aw la tukrahinna in ajlaba nnaasu wa shaddurranna maa lii araaki takrahina aljanna qad taalamaa qad kuntu maa qad kunti mutma'inna hal anti illaa nutfatan fi nutfatun fi shanna ak yaa nafsu illaa tuqtali tamuuti haadaa ximaamul mawti qad saliti wa maa tamannaydi qad u'titi in taf'ali fi'lahumaa huditi xam nga gisoon nañu mm-hmm. naan yaa nafsu la tanzilan aqsamtu wat naa ci buur yàlla yaa nafsu yow sama bakkan bi la tanzilan na di nga wàcc ci champ de bataille bi fi mbir yi fi fi jaasiyee xëy yi dale la tanzilan na wat naa ne di wàcc aw la tukrahin na wala ma forcé mooy taraddud googu noonu loolu moo tax moom lalam xaw a xaw a wengalu tuut looloo tax ñu naan ko saaxibu Abdullah ibn Rawaha xam nga loolu waxuñu ko woon sax bi ñuy def tarjamaam ñu ngi doon wax saaxibu as-sariratu dhahabiyya boroom lal bi nga xam ne wala as-sariru dhahabi mooy boroom lalu or bi lii moo tax muy waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ne moom gis na leen ñoom ñett ci kaw lali or loolu nag la imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abiihi daldi solo kantaa imaamul buxaariyu raxmatullaahi alayhi comme niñ la ko waxee soloona luy dëgëral lii mu ne moom imaamu muhammad ibn ismaayil al buxaariyu radiyallaahu taala anhu wa ardaahu mu ne xaddatanaa ahmad ibn waaqid qaala xaddatanaa xammaadu bnu zayd an ayuuba an xumayd bni hilaalin an anas bni maalikin radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam na'aa zaydan na'aa zaydan wa ja'faran wa bna rawaaxatan linnaas ilaa aaxiril xadiis kon imaam al-Buxaari imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi raxmatullaahi alayhi imaam al Buxaari muy seydina Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bardizba al Buxaariyu al Ju'fi abu Abdillah aha Allahu akbar moom mooy imaamul Buxaari noonu la tuddoon Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba ibn Bardizba al-Ju'fi mawlaahum al-Ju'fi mawlaahum al-Buxaari mu ne moom mu ne moom imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne xaddasanaa nettali nañu ahmad ibn waaqid suñu sëriñ di ahmad di doomi waaqid qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu xammaadun di xammaad ibn zaydin di xammaad ibn zayd an ayuuba mu jële ci ayuub an ayuub man mooy menn mi as-Sikhtiyani an Humayd mu jële ci Humayd mooy kan ibn Hilaal di Humayd ibn Hilaal Anas moom mu jële ci Anas ibn Maalik radiyallahu anhu di doomi ku ñuy wax Maalik ibn Damdam anna rasuulallahi kën yonent bi alayhi salaatu wa salaam naa dafa tàgge Zaydan sayyidina Zayd dafa tàgge xam nga ku ñuy tàgge mooy tàgge mooy ku génn àddina ñu koy wax ne di yëgal nit ñi ne naa tàgge na zaydan dafa tàgge seydina zayd ibn xaarisa wa jaafaran ak seydinaa jaafar wabna rawaaxa ak seydinaa abdallah ibn rawaaxa linnaasi tàgge ko nit ñi qabla an yatiyahum xabaruhum laata laata seen information ñoom di dikkal nit ñi laata information bi dikkal nit ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëgal na saxaaba yi radiyallahu anhum mooy laata benn kenn kenn di jóge fenn di ñëw di nettali si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy nettali nit ñi hein ne leen oh, faat nañu ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abdallah Zayd ibn Haarisa ak ki nga xamante ne mooy Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ak faat nañu waaye tamit ki nga xamante ne nii mooy Seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum qabla an ya'tiyahum xabaruhum mu ne laata nag seen xabaar di leen dikkal mooy laata muy ñëw comme ni imaam ni sax wax sànk hmm? laata kenn di fa ñëw léegi lan la wax moom aleyhi salaatu wassalaam bi mu leen waxee loolu Allahu akbar jaa'ahu al-xabaru min qibali rabbihi mu ne bi muy wax lool wa aynaahu tadrifaan nee na bi muy wax lool bët yi ñu ngi rongo ñi ñu ngi génn allahu akbar moom alayhi salaatu wassalaam di leen ko tàgge di leen ko yëgal wa aynaahu tadrifan bëtam bi rongo ñi di génn di jooy mu ne xatta axada raayata sayfun min suyuufillah xatta fataxa allahu ba ni nga xamante ne nii ci lay jële drapeau bi sayfun ab jaasi min suyuufillaahi ci jaasi yàlla yi xattaa ba ni nga xamante ne fataxa allahu alayhim ci la leen buur yàlla di ubbee allahu akbar allahu akbar mooy foofu nag ci la Zayd ibn Haarisa loolu tax koy woowe sayfullah looloo tax ñu koy woowe sayfullah ndax yonent bi alei saatu moo ne summa axada raayata moo tax am na ci yeneen riwaay yoo xam ne summa axada raayata Xaalid ibn al-Walid am yoo xam ne yonent bi alei saatu dane dane buur yàlla allahumma huwa sayfun min suyufik fa ayida buur yàlla kooku de sa sa sa jaa sa jaasi la ci jaasi yàlla yi yàlla na nga ko dimbali imaam al buxaari raxmatullah alayhi solo ba léegi ci beneen càllale foo xam ne yi dana yonent bi alayhi salaatu ci kaw minbar bi la nekk ba wam waxee lool mu ne wamaa yasurruhum annahum indana te ñoom nag ñoom ñu ñu faat noonu mooy ne nekkul loo xam ne dañoo bëggoon naan ëy woy jile lii de moom bu ñu fekkoon Medina lii lépp duñu dal déedéet non non non wamaa yasurruhum te kontaan loowu leen ñu newoon ci ñu déedéet ñoom ñoom ñoom nooy dañoo nekk ñoo xam ne mutma'in mutma'inniin al qalb mooy ñu daloon xol lañu seen xol dafa daloon voilà ndax lan liñ doon ut moom la leen seen boroom jox léegi nag ah kon yeneen yeneen ah, riwaaya yi yeneen riwaaya yi Euh, tudd nañu mais ngir bañ a duggoo gën guddal dañ leen di duñ leen tudd tudd nañu keroog bon këne ndax par exemple am na riwaay boo xam ne wérul dana yeneen ci ma aleyhi salaatu salaam keroog dafa am benn saxaabu bu ko dikkal bëgg koo nettali la fa xew mooy ginnaaw lii koo xam ne ca xare ba la jóge teel a agsi ah. mu ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu nettali ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko boo bëggee ma nettali la wala yow boo bëggee yow ma bàyyi nga nettali mu ne ko yow nettalil yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen nettali la fa xew mu ne ko wallaahi amul benn ci xew la fa xew loo xam ne mooy nga ko bàyyi nga ko dina seede li nga xam ne mooy que ne moom rasulullah kon loolu loolu mooy riwaaye imaam ni Isaaq ak imaam al Buxaari sauf xam nga fi ñu doon wax nag ñu daal di ciy dikk mooy gis nga imaam ibn Isaaq ah Seydina naa ibn al-Walid bi mu jëlee drapo bi dafa def baat en mooy fexe fexe na def ba rawale gaay mais loolu noonu la la la la ñu bari d'accordul ci ñi nga xam ne ñooy waa ahlu siyari wal yi ndax li ko waral li ko waral xam nga gis nga ko fii ci riwaay imaam al Buxaari bi mooy mu ne summa axada raayatu ar raayata sayfun min suyuufillaahi xatta fataxa allaahu ala ginnaaw gi mu daal di jël drapeau bi benn jaasi ci jaasi yàlla yi ba ni nga xamante ni ci la buur yàlla di ubbee di ubbee ubbi mooy jox leen nga ñaay bu dee battre en retraite moo tax moom dafa jàpp ne yeneen ci ma lay saab saa wax du koo xamul la dafa jàpp ne loolu ngañaay loolu mooy lan mooy le fait que ni romains yi bare woon deux cent ñu àndaloon moom mu fexe quand même ba ba kon loolu nag mooy loolu mooy ngañaay gi ndax lu mel noonu bu ñu masoon a dajeek ñu mel ni mooy yow deux cent mille personnes bu ñu dajeek trois mille personnes mais trois mille personnes yi kenn mbaru cee mucc ñépp lañu war a faagaagal malgré tout ñi ñu ray ci jullit ñi matuñu quinze Seydina Xaalid ibn Walid fexe na ba dëpp lool mu ne loolu noonu mooy ngañaay gi moom loolu la jàppe ngañaay gi moom fatx boobu yonent bi alayhi salaatu wa di wax ne moom la Seydina Xaalid def sauf sauf que ah li nga xamante ne nii nag mooy ñoom ku mel ni ñoom Seydina Muusa ibn Uqba ak ki nga xamante ni nii noon la ko comme ni ko imaam at-Tabarani soroowe mu ngi ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi te imaam az-Zuhri tamit loolu la wax imaam az-Zuhri comme ni ko imaam Ibn Hisham indee imaam az-Zuhri tamit dane moom mbir mi am ngañaay la damooy gaay mooy dañoo gañe moo tax mu ne xaa imaam Ibn Hisham mu ne fa am az-Zuhri mooy bi mu imaam Ibn Sa'd wax ba wax ne gaay yi mooy que ne battre en retraite lañ def mais du dañoo continuer xare kii ba gañe leen romains yi mu ne fa amma az-Zuhri fa qaala fii ma balaganaa anhu am amara almuslimuuna alayhim xaalida bna alwalid fa fataha allahu alayhim wa kaana alayhim xatta qafala ila nnabi sallallahu alayhi wa sallam imaam ibn hisham bu wax bi sanadin da'if an zuhri jële ci imaam az-zuhri mu ne fa am na zuhri imaam su imaam ibn ishaq dana ne moom lii la wax mais quant à imaam az-zuhri abu bakr az-zuhri rahmatullah alayhi moom moom moom moom dane ci fii ma balagani anhu loo xam ne lu ma jote la ci moom mu ne amara muslimun jullit ñi ginnaaw bi ñu faatee ñi nga xam ne ñooy généraux yi dañoo dëppoo daal di jiital Xaalid ibn al Xaalid ibn fa fataha alayhim buur yàlla daal leen ubbee na mooy may leen gañaay mu ne moom moo leen jiite ba ni muy agsee ci yonent mi alayhi salaatu salaam dëpp ñëw ci yonent mi alayhi salaatu kon euh, kon imaam ibn Isaaq da gis ne kon moom moo wax lële mais ñu ëpp comme ñoom comme niñ la ko waxee ñoom imaam az-Zuhri bi waaye noonu imaam Muusaa ibn Uqba ak ñoom imaam al-Waaqidi ak ñooñu ñoom dañoo soloo ne déedéet maam euh, Seydina Xaalid ibn Walid bi nga xamante ne nii ci lañ ko fal ci lañ ko ne yaay diriger dafa xarek mushrikuuna yi ba nim leen di gañee armée romaine nekkoon deux cent mille gars yi dañ leen mujj defe te lu ñu ne li koy njëkk a wane mooy li yonent ci lay sar sàmme cam nekk ci sax imaamul Buxaari yi te loolu day jàppale loo day jàppale wax jooju këne mu nekk ak ngañaay fa fatahallah buur yàlla ubbee leen fa kaanal fathu ala yadayhi ubbee gi nekk jaare ci loxo moom sayyidina Xaalid ibnul Walid voilà kii ne moo tax imaam Ibn Sa'd pour dëgëral seen lii mooy ñoom en li gën a dëgër lu ñu am mooy waxu imaam Ibn mooy riwaay imaam Seydina Anas bi nekk sax imaamul Buxaari sauf que loolu dafa xaw a muxtamal ndax imaam ibn Isaaq imaam ibn Isaaq li mu wax mooy du loo xam ne tamit lu ñu man ne bon loolu demewu loolu boo juumte la mënuñu ko wax même bu dee ne ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Kathir dafa jàpp ne loolu njuumte la bon imaam ibn Isaaq peut-être mais mbir mi njuumte mooy riwaaye bi bu dëgër la bu dëgër la sauf que moom dafa jàpp ne loolu mooy fatx googu ndax tamit bu dee côté boobu nga ko xoolee bi mu ko xoolee wax na dëgg bi ñu boo ko xoolee côté boobu wax na dëgg comme li kii nga wax euh, euh, te moom du moom rekk ko am na tamit mbooloo su ndaw moo xam ne dëppoo nañ ci moom que ne affaire bi noonu la moo tax ko mel ni imaam as-Salih euh, ash-Shami mu ne kii imaam Ibn Ishaq li mu wax wéetu ci ah wa waafaqa Ibn Ishaq ala dhalika Shirzima wa ala hada summiya hada nasran wa fathan bi'tibari ma kaanu fihi min ihatati al-aduwwi wa tarakumihim wa takathurihim alayhim wa kaana muqtada al-'adati an yuqtalu bil-kulliyya wa huwa muhtamal lakinnahu khilaafu adh-dhahir imaam as-Saalih ash-Shaami rahmatullah alayhi mu ne imaam Ibn Ishaq dëppoo na wax li mu wax moom que ne battre en retraite la woon ngir mañ a muccal arme bi ba ñuy rëcc ci romain yi mu ne lool am na benn mbooloo mu ndaw mu mu dëppoo moom ci lool mu ne nag ci kaw loolu ñoom li ñu tuddee ngañaay gi yonent ma saaf saaf ndox ak ubbee gi mooy le fait ni leen gaa yi ëppe woon wër ndoom bari fees dell ci seen kaw ñoom jullit ñi moom Seydina Xaalid ibn Walid mu fexe ba ba rëcc ci loo xam ne ci yoon dañ leen a waroon a rey an yuqtalu bil kullay wa kaana muqtadal aadati li ñu xam ci aada mooy nombre bu toll noonu bu dajee deux cent mille bu dajee trois mille dañ leen di dañ leen di matuñ leenum ngont moom loolu tudd waaye nag mu ne woo loolu nag wa huwa mooy li mu wax noonu voilà mooy li wax sànq que ne loolu c'est possible mooy lu mbir mi mën a yenu la waaye nag dane lakinnahu xilaafu zaahir min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam hatta fataha allahu alayhi mu ne waaye nag waxu imaam ibn bi ak ñaar moom dafa wuteek li feeñ te loolu li feeñ mooy waxu yonent mi alayhi salaatu salaam dafa clair que ne que ne hatta fataha allahu alayhim ba ni buur yàlla di ub di leen ubbeel waa xam nga laa leen imaam ibn Sa'd moom loolu la ko jàppee jàpp na li ubbee la moom foo xam ne dangeen a waroon a jeex nga fexe ba ba ba loolu amul moom loolu la jàpp ak ub loolu la jàpp ne loolu ak gañaay la voilà mu ne ba léegoob imam as-Salih ash-Shami wal aktharuna ala anna Xaalidan wa man ma'ahu radiyallahu anhum qaatilul mushrikiina hatta hazamuhum mu ne li ëpp nag ci boroom xam-xamu siyar dañ ne Seydina Xaalid ak ba dañoo xare ak ñi nga xamante ne ñooy mushrikuuna yi hatta hazamuhum ba niñ leen di gañe euh, mu ne fa fi xadiisi abi aamir ndax imaam as-Saalih ash-Shaami presque dafa reprendre imaam al al al al al al kii doon wax imaam borom al bidaaya wa nihaaya imaam al xaafiz ibaaduddiin al imaad ibn Kasiir imaam alxaafiz ibn Kasiir rahmatullah alayhi presque li mu wax foofu moom la reprendre euh, mu ne wal mu ne fa fi xadiisi abi aamir inda ibn Sa'd anna xaalidan lamma axada alliwa xamala ala alqawmi fa hazamahum allah aswa'a hazimatin ra'aytuha qat xatta wada'a almuslimuuna asyaafahum xaytu shaa'u mu ne ci xadiis abi aamir ci imaam ibn Sa'd sauf que riwaaya yi nii dañoo dañoo desee wér loolu mooy problème bi ndax bu doon dañoo wér affaire yi jeex na mais sauf que mooy riwaaye imaam ibn euh, al-Bukhari bi ne xataa fatahallah alayhi loolu li ñu koy dégg dafa bari fataha mooy ubbee ak ngañaay lay doon mais li ko imaam ibn Sa'd tekkee loolu même bu dee ne xaw na sori mais quand même ça c'est plausible mën na nekk en tout cas c'est c'est c'est probable boobu laa bëgg a wax mais mooy xadiis yi nii muy cité nii mooy dafa desee wér mu ne mooy xadiis Abi Amir bi nga xamante ne nii euh, nu mu tudd imaam Ibn Sa'd moo ko soloo que ne Seydina Xaalid ibn al ba mu jëlee drapeau bi xamaa ala al-qawmi fa hazamahum Allahu aswa hazima dafa dafa songu gaa yi romain yi ak seen alliés yi buur yàlla daal di leen boom mais gin jaa ñaaw liñ leen boomi ñoom romain yi ra'aytuha boo xam ne man Abu Amir moom laa ma a gis xat mukk masuma gis li nga xamante ne mooy bóom mooy defet gu mel noonu goo xamante ne nii mas naa koo fekke man pour wane ne hein pour wane ne affaire bi kon mooy ne jullit ñi kon dañoo gañe dañoo xare gañe waaye waaye euh, waaye wax naa la ko sànq que ne nag riwaaye yii Euh, dafa des ah dafa des voilà voilà léegi euh, na euh, bon sànq kii ma doon wax nu mu tudd <coughs> kii dafa. Euh, mooy yi ma doon wax ne ñi ñëwoon doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam dañ ne woon duñ ci dugg ndax day gën a guddal euh, day wax euh, ci li muy leen di nettali ñi nga xamante ne moo xew fële kooku noonu saxaaba ba ñëwoon am ah, mooy kii lañ wax nu tudd mooy saxaaba yi yi mu doon nettali mbir mi ñoom. yooyu ku mel ni ñoom imaam kii euh, an-Nasaa'i it daal dinañuy solo loolu ci yoo xam ne yu dëgër la yenn yi nag imaam imaam al-Waaqidi moom moo leen solo bi sanadin da'if léegi léegi eh, eh, eh, buñ ñëwaatee fiñ ne buñ ñëwaatee fiñ ne woon mooy loolu la imaam as-Saalih ash-Shaabi xoola beneen beneen kii boo xam ne ñoom mooy dañ ciy tegtaloo que ne affaire bi day wane ne gaa yi dañ leen a way yow non romains yi après gaa yi demuñ baat baatuñ en retraite dañoo xarek romains yi ba gañe leen ñu ne leen léegi yéen foofu moom lan moo koy wanewaat ñu ne xool leen xoola kii imaam at yi ah man jeexalu man riwaay ba la sax dane buur yàlla boom leen aswa ahazima gën jaa ñaaw ak boom ra'aytuha xat boo xam ne moom laa mas a gis hatta wada'a al-muslimuna asyafahum haythu sha'u jullit ñi di cors di dël seen jaas yi di ko dóor ci romain yi fu mu leen neex ci ñoom kon ñu ne lii nii mooy ñëpp ñu ne lii day wane ne kon baatruñ en retraite dañoo songu gaay ginnaaw eh, ñu ne ba léegi bokk na liy dëgëral loolu contrairement ak waxu imaam Ibn Ishaq mooy li imaam at-Tabarani solo ci góor ñoo xam ne ñu càllale ba ñu dëgër lañ ci Seydina Muusa ibn Uqba wax naa la ne Seydina Muusa ibn Uqba moom fekk na bokk na ci ñi nga xam ne mook sëriñam imaam az-Zuhri këne affaire bi non euh, battre na retraite rek mais dañoo mujj gañ Romains yi te riwaay bi wax naa la ne mu ngi tamit ci dalaa'ilu nubuwwa mu ne moom seydna Muusa Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi wa huwa min rijaal as-saxiix mu ne thumma istalaha al-muslimuuna ba'da umaraa'i rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala Xaalid ibn ala Xaalid ibn al-Waliid al-Maxzuumi fa hazama Allahu ta'aala al-aduwwa wa azhara al-muslimiin ñu ne li koy wone mooy riwaaye boo xam ne dëgër na ba fa Muusaa ibn Uqba waaye da gis ni des na ndax moom fekkewuloon mbir yi te Seydina Muusaa ibn Uqba taalibe imaam az-Zuhri la rahmatullah alayhi moom mu ne ginnaaw gi nit ñi daal di dëppoo ginnaaw bi ñu faatee njiitu yonent mi alayhi salaatu salaam désigné woon ñu dëppoo ci Seydina Xaalid ibn al-Walid al-Maxzuumi bokkoon ci waa banu Maxzuum al-Qurashiyu al-Maxzuumiyu radiyallahu anhu fa hazama allahu taala al-aduw buur yàlla mu kawe mi daldi bóom ñi nga xam ne ñooy noon yi wa azhara muslimiin mu daldi may ngañaay ñu féete kaw jullit ñi ci kaw romain yeeg noon yi ah. te loolu ñeegi nag ñu ne ta leneen li koy wane te bokk keneen koo xam ne tamit suñu lii la appuyé mooy riwaaya euh, bi nga xamante ni dane euh, Seydina Xaalid ibn al-Walid lamma qutila ibn Rawaha bi nga xam ne ci lañu faat ibn Abdullah ibn Rawaha masaan ndax benn saxaaba buñ naan dañ ne Attaaf ibn Xaalid moo ko solo comme ni ko Muhammad ibn Umar al waaye gis nga loolu wérul mooy càllale boobu wérul bi wérul léegi mu ne moom Attaaf ibn Xaalid radiyallahu anhu eh, dane bi nga xam ne ci lañu faat Abdallah ibn Rawaha ngoon goo mu ne baata Xaalid ibn yore Seydina Xaalid ibn al dafa fanaan comme ko ngoon la woon ci guddi gi fa lamma asbaxa ghadaa wa qad ja'ala muqaddimatahu wa saaqatahu muqaddimatahu wa maymanatahu maysaratahu wa maysara wa maysaratahu maymana fa ankaru maa kaanuu yacrifuuna min raayaatihim wa hay'atihim qaaluu waqad jaa'ahum madadun fa rucibuu wankashafuu munhazimiin qaala fa qutiluu maqtalatan lam yuqtalhaa qawm te loolu imaam ibn Aa'id turóo na ko ci magaasi mi waaye loolu it wéru léegi ñu ne Seydina Attaaf dane bi nga xam ne kon ngoon boo gële ñu faate Seydina Zayd Abdallah ibn Rawaha Seydina Xaalid noonu lañ dafa fanaan xalaat ci mbir yi bu baax mu xëy te lii tuddoon nañ ko fan yële mu xëy daal di jaxase kii arme bi mooy dafa dafa dafa di léegi nag mu changé plan pas tactique mu changé tactique ba mu xëyee mu ne jaala muqaddimatahu saaqata ñi woon ci kanam la jël léegi ne leen yéen dem leen ci gannaaw mooy yéen léegi yéenay nekk ci ginnaaw ñi nekkoon ci ginnaaw wa saqatahu muqaddimata ñi newoon ci ginnaaw nekk ci kanam wa maymanatahu ñi newoon ci ndejoor bi mu yóbbu leen ci càmmoñ bi ñu jóge woon ci maysaratahu maymana ñi newoon ci càmmoñ bi mu yóbbu leen fee mooy dafa def valse des kii dafa dafa disperser arme bi ku nekk daal fa nga woon léegi ca opposé ba ngay dem bu ko defee pour la noon bi buñ kiiwee foog na ñii ñeneen lañ ñu bokkul ak ndax ku nekk fa nga doon préoccupé ña nga doon jàkkaar lool da ngay gis ne du ñii ñeneen lañ mu ne nag fa ankaru ma kaanu ya'rifuna min rayatihim ndax drapo yi du benn drapo rek lay doon côté bu ne dañ lay joxaale benn genre liwaa lañ lay jox léegi nag biñ gisee ne loolu dafa wuute ak nit ñi ko yor bokkuñu gaa yi mbir yi jaaxal leen xamatuñu léegi nag gis ne seen drapeau yi wuute na ak tamit seen ñi ñii ni ñuy xeexeek ña fi ne woon sànq bokkuñu ña fi ne woon démb mu ne xaalu gaa ne ci seen biir ñoom ñu xalaat ne mais ñii xat jaahum madad ñii dafa am beneen armée renfort bu leen bu ñu am ci kaw loolu nag ñu tiit faru'ibu wan kashafu ñu daal di ab njool mi daal di tasaaroo munhazimi nañu nekk ñoo xam ne dañ leen a gañe mu ne fa qutilu ñu rey leen ñoom romains yeeg seen seen alliés yi maqtalatan lam yuqtalha qaw mais mais mais rey boo xam ne maanaka ma suñu ko rey nit voilà loolu benn la am na beneen tamit boo xam ne ba léegi eh, ci imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moo ko solowat ba ci al ibn al-Fadl waaye bi sanadin da'if mu ne lamma axada Xaalid ibn al-Walid ar-raayata qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam al-aana hamiya al-watiis kon mu ne eh, eh, kii eh, keroog bi nga xam ne ci la Seydina Xaalid ibn al-Walid rahmatullah alayhi sunu al-Haaris ibn al-Fadl rahimahullah te imaam al-Waaqidi solo xadiis bi mu ne bi nga xam ne ci la Seydina Xaalid ibn Walid jël drapeau bi yonent mi alayhi salaatu salaam dane al aana léegi nag xamiyal watiis xare baa ngi door a tàng nag mu ngi door a tar mu ngi door a mooy nag xar bi nag xar mu a jëf waaw lii nag moolu boo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moom moo ko njëkk a utiliser ci arab yi al xamiyal watiis voilà mi nga xam ne moom lañ jox jawaami'ul kalim voilà mu ne kon al aana xamiyal watiis ñu ne lii lépp day wane ne kon ñun li ñu wax moo gën a dëgër ñu ne ba léegi ki nga xam ne mooy xaraab dafa alxaraab dafa solo ci taariixam ba léegi lii nii boo demee ci siiratu Ibnu Eh, eh, nu mu tudd siyar eh, nu mu tudd subulul huda war rashad fi sirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam nga fa fekk lii nii waaye wax naa la ne loolu noonu ki nga xamante ne nii moo ko moo ko njëkk a tudd mooy imaam al al dafa reprendre rek li nga xam ne moom la imaam al am na yum ci yokk tuuti waaye li nga xamante ne nii mooy ki ki ki ki ki ki jëkk a wax wax ji mooy imaam al xaafiz ibnu Kasiir léegi mu ne kon euh, ñu ngi woon ci beneen loo xam ne neen day gën a dëgëral seen wax ji mu ne al-Qaradaab kon dafa tudd ci taarixam ah, mu ne an Barza ibn Zayd radiyallahu anhu jële ci saxaaba buñ naan Barza ibn Zayd radiyallahu anhu mu ne la al muslimuun ma'a al mushrikiina sab'ata ayyaam mu ne keroog ji pour wane ne mbir mi nekkuloon baat en retraite moom nee na jullit ñi dañoo xeex ak kër ak yéeféri sept jours keroog ñu ne te waxoon nañ la yeneen yi nga xam ne moom yu dëgër la woon moom mooy li imaam al Buxaari wax ak tamit xadiisu Seydina Abu Hurayra beeg bu Seydina Abu Sa'id al-Xudri nekk ci Mustadrak bu imaam al-Xaakim euh, te Seydina na it loolu la wax loolu la wax que mbir mi ñoom dañoo mujj gañe ñu ne ñoom loolu li koy dëgëral mooy waxu wax jooju. ñoom riwaaye yooyu Seydina Abu Hurayra bi yooyu yëpp da koy da koy nekk ci al-Mustadrak da koy dëgëral li ko gën a dëgëral moom waxoon nañ leen ko mooy xadiis imaam al Anas bi nekk inda imaam al Buxaari rahmatullah alayhi bi nga xamante ne nii moom la ne suñu boroom daldi su summa xadar raayata sayfun min suyufillah fa fataha Allah ala yaday buur yàlla daldi ubbee ci ay loxoom ñu ne ta lu mel noonu imaam abu qataada alxaaris ibn ribi'i faarisu rasulillah sallallahu wa sallam yi daal dinay solo lu mel nii voilà kon kay lool la kon loolu loolu daal day wane ne mbir mi kon ñun ñii loolu daal mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ñu ne te am na beneen loo xam ne day dëgëral suñu wax ji ah ñu ne mooy li imaam Ahmad solo ci góor ñoo xam ne càllale ba góor ñu dëgër nañ te imaam Muslim it solo ko na ko noon imaam Abu Dawud as-Sijistaaniyu rahmatullah alayhi ci Seydina Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu mu ne xarajtu maa man xaraja maa Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma fi ghazwati Mu'ta mooy xadis bu wér boo xam ne mu ngi sax imaam Muslim ñu ne dañoo génn bi may génn man man man man uh, Awf ibn Maalik al-Ashja'i génn naa ànd ak ñi génnoon ànd ak Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nee na nag maa ngi àndaloon man man dama àndaloon man Seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu anhu koo xam ne maa ngi àndoon ak ñoo xam ne ay ay renfort lañu woon wa raafaqanii madadiyun minal muslimiina minal yaman am ay jullit yoo xam ne jullit yaman lañ jóge ñëw dajee coïncider xare boobu ñu ànd ci ngir mën a renforcer jullit ñi mu ne nag kenn ci ñoom ñooñu renfort yooyu waa jooju ma àndaloon bokkoon ci jullit ñu jóge yaman ndax dana waraafaxan yi minal muslimiina minal yaman am ku ànd man koo xam ne moom renfort la woon ngir armée boobu jóge yaman mu ne amul woon laysa ma'ahu ghayru sayf sayfi amul woon lu dul benn jaasi jaaseem jim yoroon mu ne fa naxara rajulun minal muslimiina jazuuran fa sa'alahu al-madadiyu taa'ifatan minal jild bi nga xam ne kenn ci jullit ñi daldi loj daldi rey benn gëléem léegi nag ki ma waajooju noonu ma àndoon man Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu te mu jógee Yaman laaj ko ne ko mais dooma jox lenn ci derwu géléem bi bu ko defee mooy ma man ko def yére euh, mu daal koy jox mu ne waaye pas yére mais pour mu def ko loo xam ne genre mu defar ci loo xam ne bouclier lay doon ci xeer ci xeex bi mu ne fa a'tahu iyyahu fattakhadahu ka hay'ati ad-daraq mu daal di koy téye defar ko comme si mu mel ni bu bouclier boo xam ne moom lay wottoo yenn xeej yi wala yenn flèche yi jóge ci noon yi mu ne ñu dem wala xiinaa naa jumu ar ba ñu ànd ñoom Seydina Zayd ibn Haarisa ñu dem ba dajeeg mboolem romain yi mu ne am na benn waay boo xam ne mu ngi woon ala rajulin lahu ashqar ci gëléem goo xam ne ci fas woo xam ne fas farasin boo xam ne dafa yor weex jëmaale xonq couleur bi noonu la meloon alayhi sarjun mudahabun wa silahun mudahab gi teg toog ci kaw fas bu ko tegee li muy en or la woon arme ah, ne fa ja'ala ar-rumi yaxzul muslimin mais romain bi daal di jàpp mais waajooju ab romain la mais mais mais vraiment di rey ci jullit ñu bari

jaasi ooram gi tegu ooram gi ne dafa romb rek mu cor ja mu cor e, fas wi mu yéegoon waa ji wadd rek laata muy ji mu mu daldi koy cor jël jaasi jeeg ak li nga xam ne mooy arme yi ñoroon mu ne nag bi nga xam ne fa lamma fataha allahu taala ala almuslimina ba'atha ilayhi xaalid ibn alwalid fa axada minhu ba'd as bi nga xam ne nag ci la suñu boroom def jullit ñi gañe ñu ne lii lañ soxla woon kon mooy fa lamma lii mooy seyna Xaalid ibn Walid moo jiite gis nga ci biir wax ji moom nee na ba may ñëw Seydina Zayd ibn Haarisa laa àndal mais biñ dajeek romain yi am ku ci rey ñu bari mooy entre temps bu ñi ñu ñi ñu yonent bi saa saam jiitaloon yi faatu nañ boo tax mu ne moom bi mu reyee kii fa lamma fataha Allahu ta'ala bi suñu borom defee ñu ubbi foofu ñu gañe leen mooy may ñu ubbee ñu gañe leen ñoom ba'atha ilayhi Xaalid Seydina Xaalid dafa yónnee ci moom daal di jël lenn ci ci butin de guerre bi nga xam ne moom la jële ci waajooju noonu mooy waa ji madadi boobu mu jële woon Yaman lim jële alhamdulilah mooy lim jële lépp ci kële daa am yenn yum ci nangu Seydina Awf nee na ma ñëw ci Seydina Xaalid wa qultu lahu ama alimta anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qada bis salabi lil qaatil xanaa yëgoon yonent mi alayhi salaam dafa dafa dogal àtte këne nit ku ne ci toolu xare jullit bu rayub noonu la mu ko bu ko rayee la koo ko yoroon yépp moom moo koy moom mu ne ko sii balaa wala kinni istakthartu sëy naa xaalis na ko sii xam naa ko waaye kii lim mooy lim ci jële ci moom dafa bari looloo tax ba niñ jeexee après ba mu ko waxee Seydina Xaalid bañ mu dem wax ko Yonent mi alayhi salaatu salaam biñ àggee Medina Yonent mi alayhi salaatu salaam wax Seydina Xaalid ne ko delloo Seydina Awf nee na ma ne Xaalid waxoon naa la ne gis nga waxoon naa la matal naa la la ma waxoon waxoon naa ne Yonent mi alayhi lii la kii woon te yow sax waxoon nga amoon Yonent mi alayhi ne ko lan la mu nettali ko Yonent mi alayhi salaatu salaam ne Seydina kon bu ko jox dara ne ko bu ko bu ko bu ko jox ne ko ndax moo tax mu ne fa ghadiba rasulullah bi mu déggee ma wax loolu yonent ma lay sa sa mer ne ko yaa Xaalid laa tarudd alay hal taariku umara'i lakum ndax manu ngeen maa bàyyi sama njiit yi mooy gis ne Seydina Xaalid yonent ma lay ko mais le fait ko mu ngi mel ni ko yonent ma lay sa sa fal yonent ma lay sa sa mer léegi bu ko jox dara sax maa la waxoon nga jox ko léegi yow jëlee ko waaw lan moo tax mënu ngeen ma bàyyi sama njiit yi ndax tamit ay problème la mooy yow bu dee da nekk ci xeeru euh, kiiwut euh, euh, zone boo xam ne zone de guerre la njiit bi même bu dee ne yow def na loo xam ne ci biti nii jàpp nga ne du nii mais wax nga ko moom mu ne si xam naa li nga ma wax de du dama koo xamul mais lii la moo tax ma doxale nii mooy foofu bu fa ay am problème day am zone de guerre yow nga nekk ak say noon wóorul même bu dee gañe nga leen wóorul ñeneen fekk leen fa wuute bu amee yonent mi sallallahu alayhi wasallam nag mer loolu ne ne leen lan moo tax du ngeen ma bàyyil leen ma al antum taariku umara yi ndax di taarikuuna umara ndax di ngeen ma bàyyil sama njiit yi waaw hein voilà ba ni xadiis biy jeexe Euh, léegi voilà moo tax euh, loolu la mooy ne àtte boobu nga xam ne ku ku ku ku kenn moo koy moom foofu yonent ma sa sam dane mujj gi ne ko noonoo bu ko jox sax finalement voilà voilà ndax amaana que ni le fait que li ñu wax ci seen njiit nga gis li am ni mu fonki njiit lépp loo xam ne day indi dis di indi wuute lislaam day tëj bunt yooyu voilà moo tax comme li am an yu wax ne bokk na ci amaana looloo tax voilà que la le li ñu wax ci Seydina Xaalid xaw ko xaw a wax moom wax ju xaw a tàng foofu fële te moom moo jiite nit ñi loolu moo tax voilà wala mu nekk loo xam ne après moom yonent bi saa saa am jox na waa ji leneen rek mhm. ah, ngir jox ko leneen ne ko ngir mu bàyyi kook Seydina Xaalid ibn al-Walid li mu jot a jël ci moom léegi ñu ne nag lii nii lépp nii day wane ne kon ñun daane na wala maa fataxallaahu bi suñu boroom kiiwee kon kay loolu mooy li nga xamante ne ni mooy li ñu wax mooy li gën a dëgër voilà këne ak ubbee la dañ leen a ubbee euh, léegi pour gàttal ndax suñu heure bi jot na te bëggu wala rek ñu bàyyi bii di ñëw ñu ñëw li imaam al-Hafiz Ibn Kathir daal di euh, boolee mbir yi foog naa moo gën ñu koy tënk bëggoon naa ko wax léegi sax ci deux minutes ñu wax moom lan la wax euh, que ne loolu la imaam Ibn Sa'd ñi muy wax te tam imaam Ibn Sa'd dafa renforcer affaire yi ak yoo xam ne. neexul a dindi léegi pour duggaat ci yooyu yëpp incha allah dinañ àggale affaire bii nii ci jotaay bii ñëw incha allah loolu moo gën que daal di koy taf tafee nii après bon man na bañ a leer dëgg-dëgg nañ duggaat lii di ñëw dinañ gën duggaat nag continuer ginnaaw bi ku nekk waxee li imam ibn Ishaq parewul ndax li mu wax am na ñu koy renforcer loolu dinañ ko gis incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw daal di koy àggale.